waaw kon des na waaye insha allahu taala lu ne moom kii kon mu ngi noonu kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci hadith numéro trois cent treize ne wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yajzi waladun waalidan illaa an yajidahu mamluukan fa yashtariyahu fa yu'tiqahu fa yu'tiqahu fa yu'tiqahu kon mu ne rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al imaam al haafiz an-nawawi rahimahullahu ta'aala hadiis bii la ci dëkk mu ne mu ne wa an abi hurayra mu ne xadiis bi mu ngi koy jëlee ci mawlaana abu hurayra radiyallahu taala anhu an abi hurayra radiyallahu anhu qaala mu ne nee na mu ne qaala wax na wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama laa du fay manula fay manula def njekk bu toll ni biñ ko defal jamais wala dun doom waalidan waajuram moo xam yaayam walla baayam illaa lu dul xanaa lii bu doon loolu mën naa nekk xanaa lii de mooy mooy lu mu ko mën a faye lu mën a lu lu xaw a li ko waajuram yi defal illaa lu dul an yajidahu mu fekk kenn ci waajuram yi mamlukan mu nekk ab jaam bu ñu moom fa yastariyahu mu jënd ko fa yu'tiqa bu ko jëndee nag mu daal di koy libérer waaw <laughs> loolu dinañ ñëw ci loolu fa yooti xaw loolu mooy jënd bi ci boppam moo ko libéré wala da koy jënd ba pare loolu du tax mu libéré wu mooy il faut doom di libéré loolu insha allah dinañ ci ñëw léegi mu ne kon xadiis bii nii rawaahu soloo a ko muslimun al imaamu muslim abul xuseyn des fois ma ne Abul Hajjaj mais loolu juumte la waxoon naa la ne loolu Abul Husayn mooy damaa juum Muslim ibn al-Hajjaj Muslim Abul Husayn kon nag kon laaj bi mooy est ce que moom dong ko solo naan déedéet sëriñam solo na ko ak mbokku taalibeem al Abu Dawud ak beneen taalibe moom imaam Muslim bi al imaam ak al imaam Ibn Majah al ala al al imaamu muslim rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci kitaabul itqi baabu fadli itqil waalidi foofu la ko indi ñu xadis mille cinq cent dix mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba gis nañ ko sànq wa Zuhayr ibn Harb Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba al-Wasiti al-asl al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa Zuhayr ibn Harb ak beneen ta sëriñam di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdaadi rahimahullahu ta'ala mu ne ñoom ñaar qaala nee nañ haddathanaa Jarir mu ne ki leen nettali mooy Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdillah al-Dabbi ar-Raazi al-Kuufi juge la woon al-qaadi an Suhayl moo ko jëlee ci Suhayl di Suhayl ibn Abi Saalih Dhakwaan as-Sammaan Abu Yaziid as-Sammaan rahmatullahi alayhi al-Madani an abiihi moo ko jëlee ci baayam Suhayl ibn Abi Saalih kon Abu Saalih nu mu tuddoon Dhakwaan as-Sammaan az-Zayyaat on a doon def import import export la doon def moom entre Médina ak Kuufa dëkk yooyu moo tax <laughs> doon jaay diw ay diw moom il était spécialiste la woon ci wàllu ay jaay ay diw yi ay diw lin moo tax naa as ak lépp lu jëm ci wàllu ay beurre façon yu mel noonu moom loolu la doon lëgéey waaw di jóge Médina la dëkkoon di def import export ak fi nga xamante ne ni moo tax képp ko yaakaar ne ak Kuufa ak yooyu Médina <laughs> loolu la doon bu ku jàpp ne moom xam-xamu diine boo ci nee waroo am dara gis nga imaam Abu Hanifa ngan dum Richard la woon <laughs> imaam Abu euh, euh, boobu gaa yi am këne moom moom dañ koo war di surtout rawatina ab sëriñ ko war a toog rek ñu koy dundal mel ni ganaar bu manul dara di waaj a faatu koy dundal loolu moom c'est une idée boo xam ne maaxàllaa ñu jamono ñu bari ñuy woote wu sëriñ noonu lañ mel boo leen xam ne benn métier ba pare ñu bari fi alal te alal yépp ci liñ leen di jox la moo tax gaa yi jàpp ne képp moo xam ne moom ci diine ngay wax waa ji kay xanaa fii mu ne buy def waxtaanam yu muy def sax c'est pour ñu jox ko dara xanaa loolu la ñu bari yaakaar gaa yi nekk chef d'entreprise ma ne lan nga nekk le député de la euh, fa nga nekk ba pare nekk ko fa ëpp xam-xam nekk le médecin en chef d'hôpital de la de Dantec wala principal ba pare ëpp xam-xam ci Sénégalais waaw wala nekk uuli ëpp xam-xam ci ñëpp nekk président de la république bu dee correct nañu bokk ci ñi nga xam ne ñoo ëpp xam-xam waaw <laughs> lépp yi waxoon <laughs> euh, nu mu tuddati buur boobu buuru Abbaasi boobu ne imaamu Maalik. boo boo lenn ci euh, nettal yi wax lan moo tax imaamu Maalik bind Muwatta loolu ci la lu turam ñëwul am mu siiwee nga xam ne nuages yi dañ doon jàll day nuages yi dañuy romb ci asamaan si waaw mu naan niir bi nuage bi demal fu la neex dawal fu la neex foo man di dem taw foofu rek récolte ba koy génne fii laay toog Bagdad ñu ëndil ma li nga xamante ne mooy taxi yi ak la nga xam ne moo ci war a génn te l'islam teg ko fii laay toog ñu indil moom kon nag demal fu la neex <laughs> waaw moo ne woon xalifaay jullit ñi waaye lu tax manuma wax turam moom dane bokk na ci nettali yiy wax <laughs> euh, pour wan la que nit jiitam réew te moom lañ jiitoon du réewam ah. mooy gis nga xilaaf ak jullit de Bagdad à l'Andalousie maanaam Bagdad sax ginnaaw Bagdad ay bilaadu Afghanistan bilaadu Khurasan dëkk yooyu yëpp ci lañ ay Ouzbékistan Azerbaïdjan loolu lépp moo leen jiitoo ba Espagne nga jaar Makka Égypte Yaman Syrie lépp Tunisie Maroc yooyu yëpp moo leen jiitoo léegi euh, mu imaamu Malik rahimahullah <laughs> euh, fii mu ne maag yow ñoo xam-xam léegi da def da ngay bind <laughs> man moom ak affaire nguur gi yi may toppatoo tax na waruma fay nekk di bind yenn yi yow nag bindal téere boo xamante ne ni ci ngay dajale xam-xam bi bu ko defee jullit ñépp ma teg leen nag téere bi imaamu Maalik ci ngeen di dox <laughs> imaamu Maalik rahimahullah xoola bu doon les fous yi nga xam ne xamuñ boroom xam-xam <laughs> ak koo xam ne yàlla may na ko xam-xam ne bakkanam a ko jiital da pro da koy def profit da koy profité audience am mooy mooy am audience moom kese la ñuy jàngale naa lee sax ay livre am kese léegi xam nga moom day am pour am gàddu audience ñu ne léegi bu doon ci waxu tey livre yeneen yëpp dañ leen teg fee yow yaay référence bi gën a mag parce que man buur bi ak yow ñoo fépp xam-xam léegi man man nga ko def yow def ko. boo bindee téere nag ma ma forcé ci ñëpp moom la jàng bu ma doxee dëkk rek ñëpp moom la ñuy jàng moom kese imaamu Maalik rahimahullah ne ko ah saxaabaay yonent bi alayhi salaam de dañoo tasaaroo woon ci dëkk yi te ku nekk fa nga dem xam-xam ba nga yor yonent bi alayhi salaam la ko jox ñu wute ci ay xalaat ak yu bari kon nag tënk ñëpp ci benn man nii nekk Medina li ma xalaat kese ak li ma bind kese. nañ bàyyi bu ñu def loolu mu ne ko kon baax na <laughs> voilà mooy lan laa la bëgg wax ko moo doon moo doon xalifaay jullit ñi ne Imaam Maalik maa ngi xam-xam ay waxat bu ah, daa wuñ ah. <laughs> <laughs> jàppee ne fii mu nga xam ne buñ déggee président bu bu tari Faatiha bu jub sax gars yi dañuy yéemu lu tax parce que euh, l'heure est waaw l'heure est grave Eh, dem naa bay waxtu bi mais demaat na yoon Haarun <laughs> <laughs> ar-Rashid voilà rashid Haarun ar-Rashid rashid Haarun ar-Rashid rahimahullahu taala moom la woon <laughs> kon mu ngi noonu kon kii import export la doon def waaw gis nga Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin moom millionnaire la woon millionnaire non mais gars yi ni doon amee alal moo tax ñun léegi dañuy fonk alal ci nag dañ ko war a am quoi ndax <laughs> boo amul alal fii mooy seen projet yu bari dara daa ci di jox diine ji daa soxla diine joo xam ne pauvreté kese loolu moom taxul ñuy wax ku yàlla may opportunité am alal ma ne amal alal laa wax te yàlla tax mais boo fi alal yow seen projet dara du dox te doo mën a dimbali sa mbokki julli ni ngeen mënoon a dimbali yow xoo na France fii gars yi ni ñu sonalee suñu femme yeeg yooyoog yooyu femme yow bu yàlla defoon nga nekk millionnaire nga am entreprise yoo xamante ne nii dañ fay def loo xamante ni ñoom ñu mel noonu di nga leen fa mën a recruter même jëlee cent personnes xoolal ni nga teggil noonu yow yow yow boobu wala ma yàlla fayee foo jël mais toog fi rek di ko kal ci ay ay ay SMIC te nga am possibilité am leen waxuma ñëpp am possibilité ah am na yoo xam ne amul possibilité waxoon nañ ko fan mais bu la yàlla fayee tamit daa laaj audace. mais nga fexe ni gaa yi def ñoomin petit Nicolas wa Christophe ak Christian ba nekk chef d'entreprise di gagner loola ak loola yow itam nga def ko bu dee man nga ko mais toog rek naa tax ah, doy loo rek li ñu yàlla jox yà yàlla man ku lay wax yàlla parewul ngir jox la milliard mais boo parewul kay du la ko jox voilà kon moom a ah, <laughs> euh, euh, Zakwan Abu Salih import export la doon def maanaam a zayyat as-sammaanu az-zayyaat diw yi <laughs> ak li nga xam ne mooy beurre yeeg fromage yooyu moom ci la newoon moom <laughs> ah, <laughs> ta ta teewu ko woon gis nga an Abi Hurayra hadith yu bari bokk na ci ñi gën a dëgër ñu jël Seydina Abu Hurayra moom radiyallahu anhu moo tax waa Kufa dañuy am ay haditham parce te Seydina Abu Hurayra euh, Medina la dëkkoon mais comme que taalibeem bu mag bi dafa doon day def import export di def bu demee Kuufa tamit dañ cee xam ne yow loo ama am alal wala bëgg loolu warulaa teree jàngale diine quand bu dee yàlla may na la xam-xam wala nga war koo sàkku sa utum dërëm bi warula tax nga bàyyi fi diine ji kaw parce que moom da doon ba pare jàngale xadiis <laughs> moo tax gaa yi ñoom ñi ñëpp ci moom lañ ko jële waaw bari nay taalibe yoo xamante ne Kuufa googu lañ dëkk te jàkkewuñ fenn lu dul te ba bu fa ñëwee gaa yi profitoo ci moom waaw gaa yi daal di profitoo ci moom kon nag loolu lu ama am solo la kon moom ab Abdullah Abu Salih Zakwan mu ne an Abi Hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yajzi waladun walidun illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu mu ne wa fi riwayat abi shayba waladun walida kon mu ngi noonale kon imam muslim nii la ko ëndee léegi kon euh, euh, premièrement hadith bi ab lëkkaalee suñu bunt bi mooy euh, màggaayu kon waajur yi ba doom manu koo defal dara ba fay ko lu dul xanaa lu mel ni te loolu moo lay wan ne jaam garaaw na tamit parce jaam mooy bépp àq bu waa ji am day neen yow doo doo amat yi presque mooy li li li li gor yi di am yow yow doo ci am lenn dara doo ko ci am waaw doo ci am dara dara dara dara ah ki la moom dalay dalay man di liggéey loo gratos gratuit waaw gratuit moo tax ne yow même même ki nekk góor ñi ci wàllu sharia yow ñi nekk li leen sharia teg teguloo la la teg moo tax ab jaam bu njaaloowee kenn bu ko dóor téeméer yara loolu gisoon nañ ko fi ah, loolu am na solo ma ne solo yow yow côté yow looy defee lu ñu lay tegi am na solo man la amee solo <laughs> <laughs> moo tax am jaam nii yu bari même jaam bu jigéen nii il n'est pas obligé di muuru comme comme comme comme yeneen jigéen ñi correct <laughs> ñi nekkul jaamaa ah. comme ni ñuy muuroo di ci respecté yenn yi moom melul noonu de comme quoi ñu gis loolu nag nga xam ne yow classe yi mu ne loolu la ko noonu la ba pare waa ji bu ko neexee jaay bu ko neexee jënd bu ko neexee loolu quand même mooy wane ne jaam garaaw léegi nag. nga fekk ko ab ku nekk ci loolu la nga génn ko ci mooy wooy euh, euh, wàññeeku wàññeeku yooyu génn nga ko ci te tamit di nga tax moom atte yi nga xamante ne nii atte yi góor yi doon am di nga tax moom mu àgg foofu la génn na ci yi nga xamante ne nii moom moo ko doon dal euh, ci wàllu atte ak wàññeeku wàññeeku ci yi nga xam ne classe man nag moom xawe na ci moom mais bu ko jógee loolu day gën a ba pare day nekk koo xam ne moom moom boppam léegi lu ko neex lay def kenn moomu ko voilà mu ne nag kooku noonu kese lay euh, nit ki nag bu fekkee baayam wala yaayam mu nekkum jaam mu jënd ko libéré ko loolu mooy loolu mooy daanakam buñ mënoon a wax ne fay na baayam wala yaayam xanaa ci kaw loolu moo tax loolu garaaw kon bu dee dañuy tëkkale ku nekk ci buumum njaam ñu génne ko ci ak coono ba nday jotoon ci ci ci ci ak bàyyi ca ca yar yooyu yëpp ak toppatoo ba mu daal di koy méngale koo xam ne da koo fekk ci nguur mbaam génn ko mooy kon njaam garaawoon na tamit waaw <laughs> waaw mu ngi noonu kon nag mu ne kon loolu du ko mën a fay lu dul rek lii ci kaw condition bi mu fekk mu nekk ci mbuumu jaam fa yashtariyahu mu jënd ko fa yu'tiqa léegi nag laaj bi ñu doon wax sànk ginnaaw bi ñu gisee kon lëkkaale bi ko ne kon mooy de toute façon yow kon yow yow nan nga man a matale sa xàqu baay bi kon yow mënoo ko daanaka waaw rawatina jamono yi nga xamante ne nii ñun gisuñu fiy jaam mooy yow de toute façon loolu mënoo ko matal. waaw te bële tax même boo ko defee mooy da nga koo jege rek mais du dëgg dëgg àq ba nga mën waaw léegi nag euh, euh, ñu taxaw tuuti fa yashtariyahu fa yu'tiqa loolu yonent bay saasaam ne mu jënd ko wala yaayam ci mbuumu jàmm mu jënd ko goreel ko dafa tax nag boroom xam-xam yi wuti mais léegi est-ce bu fekkoon ay waajurum wala kenn ci ñoom nekk jaam mu jënd leen est-ce jënd leen rek dañuy libre ci saa walla bu leen jëndee du doy il faut mu libérer leen à la ne libérer naa leen bu leen libérer dañuy def ci nekk jàpp loolu kaddu gi fa yashtariyahu fa yu'tiqahu loolu en tout cas lu bari ci ñoom ñoom dañu ne mukk mukk mukk lii nga wax nii doom ji bu jëndee baayam fekk mu nekk jaam wala yaayam ak ñi nga xamante ni mooy ay mbokkam comme doomam yu mu jur wala ñu mel noonu loolu taxul ñoom ñu nekk ay kii de ñu ñu libre ah déedéet il faut ba mu leen jëndee mu libérer leen alaas yi ndax lan ndax yonent may saa saam dane fii waa il faut fay day fekk baayam wala yaayam ci muumi jaam fa yashtariyahu mu jënd ko ba pare teg ci o fa yu'tiqahu mu dal di koy libérer kon kay ñaar lay wane kon jënd kese doy lu tax mu ne kon kon loolu day wane ne kon jënd mu nekk il faut kon mu libérer ko waaw loolu ngay dégg ca wax ji ca gannaaw muy mafhumu mafhumu wax ji waaw sauf boroom xam ñeneen ñépp nag jamaahirul ulama ñoom dañu ne mukk zahiri yi lu ñuy wax ni déedéet du loolu wax ah. sa baay sa maam ndax maam ki jur sa baay baay la sa sa yaay ka ko jur nday baay ñoom ñëpp say maam lañ ñu ne ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp ak sax seen doom yu góor yeeg yooyu yu jigéen yi ñëpp ak lu ñu wàcc wàcc ñoo ci yem que ça waa ji mu nekk doom joo xam ne jullit la wala euh, yaay joo xam ne jullit la wala du jullit boo ko jëndee hein ci saa sa moom day nekk ki nga xam ne day libre mooy jënd bi mooy libéré li nekk na libre waaw léegi nag wax ji mooy waa léegi fayastar yow bee la wax ñu ne non loolu yonent bi alayhi salaam da ko cee yokk kese sababu mu libre mooy jënd bi loolu kese mooy jënd bi mu ko jënd moom fa dee libre loolu moo tax mu ne fa yashtariyahu fa yu'tiqahu fa yu'tiqahu mu jënd ko après mu daal di jël libération bi boole ko jënd gi nga xam ne jënd gi mooy am ba pare te mu amee rek lay xew loolu kese la ñoom noonu lañ ko waxee. sauf que boo gisee mooy affaire bi am na nag mooy du ixtilaafu tanawwu ixtilaafu tadal la mooy du wuteet ci ay wàllu expression kese parce que jënd na ko rek libre na yemolog jënd na ko mais libre bul fekk moom mu libéré parce que ki la ne bu ko jëndee rek libre na mooy xoolal nga gis différence bi monsieur X daa fekk baayam ñu jàpp ko def ko jaam mu jënd baayam bu dee waa jamaahir bi ëpp la grande majorité des savants mooy ne moom baayam ci saase ba mu ko jëndee léegi ate yi nga xam ne ñoo doon tegu ci jaam yëpp teggeeku na ci moom léegi nag mu bokk ci ñi nga xam ne ñooy acte yi tegu ci kuli ba yaa ngi gis waaw léegi euh, te mooy foo koy gise la bu doon ne baayam daa amoon benn soxna boo xam ne ñoom ñaar ñëpp ay jaam lañ ñu jàpp leen wala ñu muy nañ ne baayam ak yaayam lañ non non nañ bàyyi loolu parce que bu dee bàyyi ma jaayam bu leen libéré non non nañ jël bàyyi ma jaayam nañ jàpp mu libéré yaay ji est-ce ci saate libéré kese day tax yaay bi moom fii mu ne libre na même bu nee dara wa ko libre na ndax bu dee ñu bu ko jëndee rek mooy bu ko jëndee moom libre na bàyyam ba moom jëndagul ndax amagul alal de par exemple moom day def nekk jaam yaay ji libre na <laughs> te ci kaw noonu. ci kaw noonu bul fàttalikul xadiisu Bariira bi ñu gisoon radiyallahu anha mooy ne nit ki nga xam ne daa amoon ay jaam lañu woon doon sëy kenn ki nekk libre day am choix bu même bu dee jigéen gi day am choix bu bu def ci sëy bi bu ko neexee wala mu génn ci waaw xam nga ki la ne moom bu ko kii weer ki libre na mooy ca saase bu ko neexoon mu ne man nag boo man bëgguma am jëkkëru jaam mu génn ci alors ah, que bu nekk zahiri yi ne non il faut moom mu libéré ko mooy fekk neewu ko libéré libéré naa la kon daw duggul li gis nga ak yow du mën a ñëw <laughs> ci gàttal kon nag mu ngi noonu le loolu moo jëm ci loolu la euh, rahma euh, wallahu taala alam léegi euh, kon mu ngi noonu le léegi nag kon man nañoo jàll ci li nga xamante ne nii ñoo fi tegu wallahu taala alam kon nag mooy al kon gis nañ lëkkaale bi ak buntu bi mooy kon nit ki daanaka pour fay ay waajuram day daanaka manu waaw même lii bu ko defee waa jege na nag ndax yonent way sa saam ne waa ji du mën a fay ay waajuram mooy def lu mel lu mel ni lam leen defal lu dul mu fekkoon ko mu nekk jaam kenn ci ñoom mu daal di koy libéré wala ñoom ñaar ñëpp daal jënd leen daal leen libéré léegi nag al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci hadith numéro 314 mune wa anhu radi allahu anhu aydan annahu rasula allahi sala allahu alayhi wasallama qaal man kaana yuminu billahi walyawmi alaaxiri falyukrim dayfahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyasil rahimahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyasmut muttafaqun alayhi kon xadiis bii di moom la ci teg muy 314 waaw <laughs> trois cent quatorze chiffres yi trois cent treize trois cent quatorze trois cent quinze lan lay fàttali ban chiffre waa ahlu badrin <laughs> al usuda <laughs> ci nombre ñaata la woon ak wute bi am ba bon ay trois cent dix-neuf wa côté yooyu wagi noonu le <laughs> mu kon wa anhu hadis bi mu ngi koy jële ci moom ba léegi mooy kan sayyidina wa mawlana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna anna rasulallahi kenn dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa neena man kaana yu'minu képp koo xam ne nekk na di gëm billaahi ci yàlla wal yawmil aaxiri ak bés bu mujj ba muy eh, wolof naan bés pénc kooku ana lan laa liggéey fal ya eh, eh, fal yukrim dayfa na na na teral képp koo xam ne nekk na yu'minu di gëm billaahi ci yàlla wal yawmil aaxiri ak bés bu bu mujj ba nga xam ne dina taxaw borom bi fay ko lam doon jëf mu rendre compte ku gëm loolu rek ana lan laa liggéey mu ne kookee falyasil rahima na daal di jokk mbokkam te loolu mooy lëkkaale mag suñu bunt bi kon ku gëm yàlla ke ne ko digal te yawmal qiyam am na lu mu naan yawmal qiyam bés bu mujj ba te boo ñëwee lam la digaloon dina la ci rendre loo compte dina la laaj ana nan nga ci taxee woon ah kon bu boobaa falyasil rahima na jokk mbokkam de ndax yàllaa ko digal te gisoon nañ ko bi ñuy gis laaya ji fattaqu wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham waaw ragal leen yàlla mi nga xamante ne moom ngeen di laajalante ci moom di jaar ci moom waaye wal arhama ah li buumu njurukaayi mbokkoo yi dee leen ko dog dee leen ko bu leen dee leen ko jokkuta bañ koo dog de kon nag kon ku gëm yàlla que ne bés pénc am na te dina la taxawloo bu keroogee laaj la ci say mbokkoo noo ko taxawoon kon nag fal yasil rahima kon nag na nga jokk sa mbokkoo bi waaw waman kaana les liens familiaux waman kaana te képp koo xam ne yuminu muy yëm laaj ji yàlla wal yawmil aaxirat bés bu mu jëf wal yaqul nay wax bu xayran yiw waaw kon nañ la anta ay la silence si la la parole est argent la silence est moom loolu waxu ko xamul dara la moom <laughs> waaw fay waxoon naa la lu tax si mu ne yi di ko wax di pomper foog ne ñu ngi wax lu am solo waxuñu fi dara lu am solo wax ju baax moo gën noppi voilà moo tax yonent bay ne waxal fal yaqul ku gëm yàlla bés pénc waxal waxul noppi li <laughs> dana waxal <laughs> moo tax toog ñu dëj dëkk bi yooyu di yàq ngan ko naan sama yoon new ci yow xamoo li ngay wax naan non c'est que man ma parole ak la bi wax waxu waxu ñu xamul dara ñii si la la parole est argent euh, le silence est est or foog ne waaye ma ne lu er la neex waxoo fi dara yow li ngay wax du xam-xam mëx mëx la tudd voilà kon kon yàqul yonent bay saasaam ne waxal xayram jiw aw li yasmut boo ko manul wala nga wax yiw ba pare noppi <laughs> lu dul lu lu baax noppi ci xatta mu waax yi nga xam ne danay jëme ci lu bon wala ëppal ci ay wax baal loolu ndax lan saddu zari'a day l'islam lépp loo xam ne lu dagal la sax waaye boo ko toppee bu jëmale ci lu dul ba lu baaxul danaan la tëjal foofu voilà mu ne xadis bi kon muttafaqun alayhi imam an-Nawawi ak imam euh, imam al-Bukhari imam Muslim solo nañ ko xadis bii nag gisoon nañ ko gisoon nañ ko ci bunt bii ñu génn waaw ah, waxoon nañ la imaam dina ko indiwaat xadiis trois cent quatorze ah gisoon nañu ko xadiis numéro trois cent ki bunt buntu bii ñu génn moom lañ gisoon gisoon nañ ko boobu muy xadiisu Seydina Abu Hurayra li nga xamante ne nii mooy baabu xaqil jaari wal wasiyati de mu ne wa anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaala man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falaa yu'zi falaa yu'zi am na falaa yu'zi waxoon nañ la ko ah bii nahyu la bee mooy xabaar la ku gëm yàlla ak yawmal xiyaam kooku moom du du du du du du du du du du lor dëkkandoo waxoon nañ lool mais ak falaa yu li bu mu lor dëkkandoo wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyaskut waxoon nañ la ko foofu ne woon dinañ ko gisaat bu ñuy taxaw dara ci xadiis bi buy ñëwaat trois cent quatorze mooy lim ci yokk foofu te yokk ko fii te moo am lëkkaale suñu bunt bi mooy falyasil rahimah ñu gis ci kon jokk bokk farata moo tax yonent bay sasam digle ko def gëm yàlla ak bés pénc nañ ko def falyasil nay jokk rahimah waaw ak mbokkoom te loolu dina gën a leer alhamdulilah taala insha allah taala ci hadis bii di ñëw ba léegi muy hadis sayna Abu Hurayra di wane ne jokk boo ko moom faratal boo ko jokkul rek ay musiba lay dal waaw ci nii ak ci na ajilan am ajila ci lim gën gaay wala loo xam ne rek borom bi dana koy dencandi la ngir dóor la mbugal mi jamono joo xamante ne nii doo ko yaakaar kon nag eh, kon hadis bi yaa vay xam nga li nga xam ne moo doon règle bi